أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumiya wa sab'uun wa an Rib'iy ibn Hiraash rahimahullaahu ta'aalaa annahu qaala intalaqtu ma'a abi mas'uudin al-ansaari radiyallahu anhu ilaa hudayfata bni al-yamaani radiyallahu anhumaa faqaala lahu faqaala lahu abu mas'uud xaddisnii maa samicta min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fi dajjaal qaala inna dajjala yaxruju wa inna maahu maa'an wa naaran fa amma alladii yaraahu nnaasu maa'an fa naarun tuhriq wa amma alladii yaraahu nnaasu naaran fa maa'un baaridun azb faman adrakahu minkum falyaqac fi alladii yaraahu naaran fa innahu maa'un cadbun tayyib faqaala abu mas'uudin radiyallaahu anhu wa ana qad samictuhu wa ana qad samictuhu muttafaqun calayhi qaala al-imaamu al-xaafiz an-nawawi rahimahullaah mu daal di ñëw si ñun ci suñu ñaareelu xadiis ci bunt bi di chapitre trois cent soixante-dix di baabul mansuuraat wal mulah ci benn garab képp bi nga xam ne ci téere bi moom kese fi ne ndax euh, ça part des sujets divers ay sujets yoo xam ne yuute la suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ premier xadiis bi mille huit cent nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne moom la doon wax an an-Nawwas ibn Sam'an wala ibn Sim'an radiyallahu anhu annahu qaala dhukira rasulullah dhakara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-dajjal dhata ghadaah fa xafada fiihi wa rafa'a hatta dhanannaahu fi taa'ifati an-naxl voilà loolu romboon nañ ko walillahi alhamdu wal minna moo doon premier xadiis yi sériyu xadiis yi nga xam ne moom leen di fii nga xam ne ci mbiru dajjaal kese lay wax comme niñ la ko waxoon ne ba 1819 xadiis yooyu yépp dajjaal lay wax kon lii mooy suñu ñaareelu xadiis ci dajjaal kon mu ne 1809 mu ne waan Rib'i ibn Hirash mu ngi jële ci taalibe saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Rib'i di doomi Hirash Euh, moom nag euh, bon peut-être nga xaw a fàtte mais euh, du la première fois ñu gis ko bon ci taxrij bien su bien su bien sûr <laughs> waaye mooy hadith huit cent soixante douze gisoon nañu wa an Rib'i ibn Hirash annahu qaala haddathana rajulun min bani Amir annahu ista'dhana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi baytin fa qaala a Ali boobu gisoon nañu Rib'i xadis boobu par exemple Rib'i ibn Hirash mi mooy ki nga xam ne moo ko solo woon mu doon chapitre bi nga xamante ne mooy baabul chapitre cent quarante baabul istizan wa adabe voilà xadis huit cent soixante-douze mu ne woon mu ngi jële ci Rib'i ibn Hirash rahimahullah mu ne haddathana rajulun benn waay dañoo nettali bokk ci Bani Amir kene daa euh, yëglu ci yonent bi alayhi salaam fekk yonent salaam mu ngi woon ci benn néeg mu naan ko Ali <laughs> waaw yeneen saa salaam ne wax te ko doon liggéeyal ko fa newoon booy ba fa newoon ba lu doon liggéeyal ci biir néeg dina ko uxruj ila hada fa allimhu al-istizaan fa qul lahu qul assalaamu alaykum a adxul voilà ñëw ñëw rek taxaw naan mënu ngëm <laughs> ah koŋ moo fii kenn newu fenn yaa quelqu'un yeneen saa salaam ne ne waa ji demal nga boo génnal nga wax nga jàngal kee nan dañuy eh, yëgloo nee ko boo demee nee ko xamal ko nga ne ko nan la ñuy yëgloo nee ko na wax asalaamualeykum ba pare a adxul voilà <laughs> waaw léegi laata booy biy génn waa ji dégg ko quoi dégg li yeneen saa sa wax booy bi rek moom mu wax fam tollu ne assalaamu alaykum adxul <laughs> yeneen saa sa ne ko léegi kon man ngaa dugg <laughs> waaw moom moom booy bi balaa génn di def mission bi waa ji dégg ne li yeneen saa sa di wax rek mu wax ko waaw gaaw joxe ndigal waaw <laughs> toog naan non man kenn waxuma ko non pourquoi agsiwul non non yi si caaxaan yooyu mooy na voilà kon riba gisoon nañ ko foofu mu indi xadis boobu moo noonu an Rib'i ibn Hirash kon Rib'i ibn Hirash c'est pas la première fois ñu gis Seydina wa Mawlana Rib'i kon mu ne taalibi saxaaba la woon euh, Abu Maryam al-Ghatafani al-Kufi al-A'war euh, rahmatullah alayhi ne woon koo xam ne fekke jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais nekk thiqatun abid Euh, ku dëgër jaamukatu yàlla boo xam ne bu exceptionnel bu bu bu am solo bu jàmbaare kon mu ne waan Rib'i ibn Hirash mu ngi jële Seydina Rib'i ibn Hirash kon mu xadram waaw oh. <laughs> ah moom la ñenn ñi naan da bi mu faatoo ba pare am na ñu koy wax ndax wér na nag loolu euh, ak wérum leeruma am na ñu naan moom bi mu faatoo ba pare bi mu faatoo sax après wax na quoi waaw <laughs> waaw <laughs> dañ koy wax dañuy wax nag takallama ba'dal mawt imam Ibn Hibbaan mu ngi koy tudd <laughs> léegi nag est-ce que loolu wér na wallahu ta'ala a'lam kon an Rib'i ibn Hiraash mu jële sayna Rib'i ibn Hiraash annahu qaala rahimahullah mu ne intalaqtu damaa wéy damaa dem ànd ak ma ànd ak Abi Mas'ud al-Ansari ànd ak kilifa gi nga xam ne mooy Abu Mas'ud di Uqba ibn Amr ibn Salaba al-Badri hmm, bokkoon ci waa Ansaar euh, bokkoon ci waa Xasraj jaar najjaari al-Badri waxoon nañ la bon léegi nag euh, boroom xam-xam yi dañoo wute euh, que ne est-ce que daa fekke Badar wala fekkewul Badar ñoom Yahya ibn Ma'in ñooñu ñu bari ci boroom xam-xam yi dañ ne fekkewul benn Badar voilà fekkewul Badar dañ ko daa dëkkoon côté Badar kese. waaye imaamul xaafid euh, al Buxaari moom daa jàpp ne si si fekk na Badar voilà fekk na Badar te moom ci Aqabaat yi fekke woon na ko voilà mu noonee Aqaba yi fekke woon na ko Aqabi la en même euh, euh, léegi moom kon mu ne moom laa àndal al Ansaari radiyallahu anhu yàgg nañ ko gis ilaa Xudayfata ñu dem ci beneen saxaaba di Xudayfa ibn al-Yamaan di doomi alyaman di alyaman de Husayl wala Hisl alyaman muy Hudayfatu ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ci moom lañ jëm dem fa qala lahu Uqba sayyidina Uqba ibn Uqba léegi Uqba mooy kan am nga daa am ñaari Uqba Uqba ibn Amir Uqba ibn Amr Uqba ibn Amir Juhani la ci Uqba ibn Amr la yàgg naa la ko wax ngir nga bañ koo jaawala rek muy Uqba ibn Amr al ansaari mu ne ko biñ demee mu ne mu ne ko moom Xudayfa radiyallahu anhu haddisnii maa sami'ta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dajjaal mu ne ko est-ce que doo ma nettali yow Xudayfa man Uqba loo xamante ne nii hadis boo dégg ci yonent bi saa saa bi wax ci mbirum daj dajjaal bi masiixu dajjaal qaala nee na Seydina Xudayfa daal di koy topp tontu. radiyallahu anhuma ne inna dajjaala yaxruj ne yonent saa salaam nee na yonent ah, dajjaal la dina génn te bu ñëwee bokk na fitnaam yu garaaw yi boo ci boolee xadiis bi ñu génnoon bii weesu ah wa inna ma'ahu maa'an wa naaran waaw day ànd ak moom borom bi da koy defal mu am loo xam ne ab àjjana la ak loo xam ne ab safara la waaw boo xam ne day ànd ak moom fu mu dem ànd ak moom waaw boo xam ne euh, pas ay ay façon nga naan moo xam naa mooy ci coono yaat déedéet na mu ne la déedéet fa amma alladhi yaraahu naas bi nga xam ne nag moom la nit ñi di gis maa am jàpp ne lii am ndox la mooy àjjana la bu neex goo xam ne am na ndox moo xamante ne fii ak fii ak lekk yaat yooyu fanaarum tuxriqu lool ak safara la boo xam ne day lakk waaw mooy c'est pas ah boo ko gisee ci biti nii danay wan ne lépp ajjana mais boo ci nee daraj am problème wa amma alladhi yaraahu naas li nga xam ne moom la nit ñi gis naaran mu nekk sawara nag boobu mooy bu garaawul bi famaa un ndox la baaridun mu sedd wuy azbun te neex tey tëm tëmi waaw ku mu fii tiital naan la boo ma gëmul man dajjaal safara fii nga gis muy muy jax jax laa lay sànni yoneen saa sallam ne grawul fa man adraka képp ku dab zalika loolee minkum ci yéen fal yaqam fi alladhi yaraahu naara li mu gis muy safara mu koy menacé na nangu mu dugal ko ci safara soosee fa innahu ndax dëgg dëgg safaraam soosee ci biti lii rek lay niru safara waaye ci biir ku ci dugg maa un ndox la azbun mu neef di tëm tëm tayyibun bu teey Allahu akbar bi Seydina Xudayfa waxee lii fa qaala Abu Mas'ud Seydina Abu Mas'ud mi ne ko est-ce que nettali benn xadiis boo dégg ci saa sam ci dajjal Seydina Abu Mas'ud ne ko wa ana qad sami'tu ne ko nii nga ko dégg lii nga wax nii man naka nii képp laa dégg yoneen saa salaam tamit nettali ko waaw mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi al imaamul Buxaari na ko noonu alimamu abul husayni rahmatullahi alayhima ñoo bokka solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est ñoom ñaar dong ñoo ka solo ne la déedéet seen sëriñ ahmad ibn muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye na ko noon alimamu abu dawud seen abdullah mbokku taalibe rahmatullahi ala al jami alimamu al andi na ko ci bërëb yu bari kitaabu ahadith al anbiya salawatullahi alayhim baabu ma dhukira an bani israil indi na ko foofu muy xadis boobu dafa rangale ay mbir yu yu bari yu Xudayfa keroog du lii rek la nettali Seydina Uqba ibn Amir am na yeneen yum ci teg don waajooju ne woon yé lu doon nañ ko fi wax ay doomam ne gis ngeen ah yooyu xamee ne day dee quoi te kàccoor rek la ne woon ci kaw suuf di def ay tojaageem rek xam ne day dee quoi mu dajale ay doomam ay mbokkam ak it ne leen hé gis ngeen bu ma deewee testament bi ma leen ndénkaane conseil bi ma leen jox mooy nangeen ngeen ma lakk jël ko da ay matt taal ko cré cré ma ba ma ba ma ba ma lakk ba yeex sama yaram na jeex waaw ba pare bu ngeen jëlee dóom bi mooy après cendre lay doon ngeen dël cendre bi benn bi ngeen sànni ko ci géej gi benn bi ngeen sànni ko ci jiiri ji waaw ndax lépp lu ngeen di xoole laa wax ba yàlla ne ma ciix ba jàpp ma dina ma mbugal mbugal moo xam ne ma su ko mbugal kenn ci kaw suuf kon def leen ma nii bala maa yàllaa jàpp <laughs> saa yi dee gaa defal ko ko boroom bi dekkil ko ci saasi na ko waa sama jaam lan moo taxoon nga def lii <laughs> ah ragal ragal sa mbugal rek ragal la rek xam ne moom sa mbugal ni mu tare ak man ni ma doon moye ni ma la doon moye yeneen saa salaam nee na borom bi daal di koy jéggal na ko jéggal naa la parce que waa ji du yéeféer mooy moom gëm ne ne mbugalu yàlla am na mais sauf que dafa réer quoi dafa ñàkk a xam jàpp na ne yàlla moom ki muy euh, ki muy mbugal mooy il faut buñ boo faatoo sa koor noonu tol noonu ñu suul la noonu mais bu dee lakk nañ la man ngaa rëcc <laughs> loolu ñàkk xam la mais am na pas-pas bu baax mooy gëm na yàlla xam na ne yàlla am na mbugalum yàlla am na moo tax borom bi xam ne kii ragal ma moo tax mu jëf lii kon nag jéggal naa la waaw bokk la ki nga xam ne naan yàlla existewul ay ça n'existe pas voilà telle foutaise voilà di saaga gaa yi koy wax ba pare di wax wax yu ñaaw ba pare naan si je suis mort euh, bon voilà faut pas payer les les les les cimetières ah non non non je ne paye rien pas de carré là-bas familial non amenez-moi au au crématorium voilà comme ça on va lakk mon corps bu ngeen paree nag. jël leen sama koor bi am na xam ne naan nañ leen ko defal naan seen benn doom wala seen mbokk ngeen def ko ci benn verre boo xam ne dangeen koy def seen salon bi ma ko wala ngeen jël benn benn benn kii bi bi sànni ci air bi ci ci géej gi comme li ci wax benn gi ci suuf bi bu ko defee man may nekk ci géej géeg fee yëpp samay yëpp yooyu yëfi caaxal la loolu boo deewee ba rumbux mokk rumbux lakk ba rumbux du tee yàlla dina la dekk on wax waaye ko meew tax nga def lii sama jaam mu ne ragal la rek waaw ragal sam sànj daal moo ma moo tax borom bi ne ko jéggal naa la Uqbatu ibn Amr ne man itam ñii nga nettali yow Xudayfa man dégg naa lii tamit yonent bi sallallahu alayhi mooy foofu quoi xadiis yu yu rangale woon la doom bii li njëkk a wax bu dajjaal léegi indi na ko tamit ci kitaabu al fitan baabu zikri dajjaal ñaari bërëb yooyu la ko indi léegi al imaamu al Buxaari rahimahullah al imaamu al Buxaari nañ jël bii rek fitnatu kitaabul fitan baabu dikri dajjaal téere fitna yi bi nga du bi nga xam ne fa lay tudde dajjaal mu ne haddasanaa Abdaan hmm? mu ne nettali nañu abdaan bii nag euh, par exemple bii bokkul ak bu dee bu banu israil bi foofu ahadisu anbiya salawatullah kitaabu euh, ahadisu al anbiya salawatullah alayhi baabu zikr ma zikr bani israil foofu tudd na comme début bi nii bon mais bon euh, début bi comme si si si moo ko tudd Seyna Seyna Muslim mais nañ jël bii rek imaamul Buxaari kon mu ne hadathana abdaanu mu ne na abdaan abdaan dañ ko contracté mooy abdaan tur boo xam ne dañ ko contracté mais tur mooy abd bon imaamul Bukhari xam na sëriñam mu tudd abdaan mais c'est que Abdullah ibn Usman la tudd comme ni ñuy jëlee ku bokk Abdu Shams ñu ne Abdu Shami Abdu Shami xam loo xaw na thème boo kiiwee eh, eh, ku dë koo xam ne Abdu Shams mooy sa maam ñu bëgg laa askara ñu ne ab shami ab ñooy ab abdu ñu jël ci abdu bi ab après shams ah abdu shams ah ñu jël lële wala waa kii euh, non euh, wala mooy abdu shams abdu shami ak abdu daar abdari abdu jël abd abd daar bi dari abdari abdu shams ak abd shami abdari abdan abdan abdallah ibn usman moo dañu jël abdu abdullah ñu jël abdu boobu ak usman bi abd jël abd usman bi ñu jël li nga xamante ne mooy aan bi aanu usman ñu jël ko dugal ko ci abbale mu ne abdan ci abdan abd abd aan abdan voilà mais Abdallah ibn Usman ibn Jabala ibn Abi Rawad rahimahullah Abu Abdirrahman al-Azdi al-mawlahum al-Ataki al-Marwazi rahimahullah génnaat na deux cent vingt qaala mu ne axbarani ab yi mu jëlee ci baayam baayam fonkal la woon Usman ibn Jabala ibn Abi Rawad al-Ataki mawlahum al-Marwazi génnaat na moom la deux cent rahmatullahi alayhi ne woon Kufa ne woon Marwa wala nga al-Marwazi ah rahmatullahi ala al-jami' an Shu'bata mu jële ko ci Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistam al-Wasiti di amirul mu'minin moo doon jiitu way ngëm yàlla yépp ci wàllu xadiis nag voilà waxoon naa la bu ne i mais du tax kon xamu ko ñun xam nañ amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib yu mel noonu quoi amirul mu'minin Omar ibn Abdul Aziz mais kii kenn xamu ko nga ma amir waaw parce que dafa mooy en matière de xam-xamu xadiis dafa am ay ay grade gis nga li ngay gis profession police moo am ay grade militaire moo am grade même boo ñëwee chez les fonctionnaires dafa am ay grade ñëpp bokkuñu ci xadiis dafa am ay grade tamit bu képp kuy wax xadiis ku nekk ñu ne waa ji la de xaafis da c'est pas n'importe quoi ah non non non non muhaddis hafiz <laughs> loolu ay ay grade la amirul mu'minin nag moo placé na ñëpp waaw xam-xamu hadis ci ñu naan amirul mu'minin bu doon mooy fa fa fa gën kawe fu nit mën a toll ci wàllu hadis ñooñu moom mii lañ ko doon wax sooma amirul mu'minin moom mii la ay ñoom Sufyan ibn Sa'id as-Sawri yu ñoom imaamu Maalik rahmatullah ñooñu ñooy amirul mu'miniina c'est pas que ku ay ay imaamul Buxaari ñooñu ñooy amirul mu ah, ah, am umaraa'ul mu'miniina yi ñooy ñooñu ci wàllu xadiis ñooñu ñoo àgg plafond bi gën a kawe ci wàllu xadiis bu ñuy wax xadiis ñooñoo ñuy wax waaw mooy ñi ci gën a kawe ci sëriñ si ñooy sëriñu waa la waaw ñoom Sufyaan ibn Uyayna mais pas euh, ay n'importe qui ku fëldu fee rek ñu ne waaye amiru amiru mu'minin fan <laughs> yow xaafis rek gaa yu bari fi xaafis dégg moo la borom xam-xam yi naan xaafis à vrai dire ki mujjee doon xaafis boo xam ne incontestable te loolu dafa ku ñu ko wax am na ñu naan bon ñun xaafis laa wax da waxum amirul mu'minin na ah xaafis rek ñeneen ñi ñu koy wax rek ñeneen ñi dañuy xaw a bon peut-être euh, xaw na kii mais euh, lu ñuy seetaat la parce que xaafis <laughs> xaafis c'est pas n'importe qui de <laughs> la waaw ñoonu mooy ñoo xamante ne nii vraiment xadiis yonent bi sallallahu alayhi daanaka doo xaw a wax xadiis bu leen rëcc wala ta ta tadu dañ naan waa boobu de mas naa ko dégg non non dañuy xam xadiis bi lii ñan ñoo ko soloot topp nit ñi càllale yi ba ci yoneen saa salam ak yoon yu bari yim am yooyu yëpp dañ koy naan fuuf wokkal waaw xadiis boo wax daanaka mën nañ la wax ñan ñoo ko soloo kan moo ko soloo ñan lii ba pare ña nekk ci biir càllale ya ñooy ñan daanaka doo mës a doo xaw a gis xadis bu ñu xam waaw dali nag nit dina am lu la rëcc léegi fi mais da noonu lañ ko mën a waxe daanaka doo mën a wax xadis bu ñu xamul te xam bi yu yu mel nii ak lu ko gën a xóot yi ñu wax la pas xam rek naan waaw boobu de mas naa koo dégg waaw mas naa koo dégg fan bu doon lool mu seet <laughs> waaye waaw <laughs> na Imaamul Buxaari demoon xura waa Xuraasaan te waxoon la ko fi ba mu fa demee rahmatullah alayhi gaa yi jaxase hadith yi créé ay ay yoo xam ne yu fóole ñu ñëw di ko testé lu ñu wax mu ne mbandeex bi xaw ba ko gaa yi xamul dara nag ci mbooloo mi naan si ay gaa yi dañu jàpp nit di ko tàng di ko yëkkati nekk kii xamul dara kii luñ ko laaj mu ne xaw ba quoi mais gaa yi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu xuraasaan yi xam ne kii lépp lu ñu wax ci moom des na parce que le fait que hadith yi ñu créé yàq jël càllale yi jaxase leen jël yi jaxase def nii bu ñu ko ci wax mu ne xamul imaamul Buxaari yi ne leen baax na ba gaa yépp ku nekk présenté sa hadith seli hadith yi nga indi mu léegi nag mu ne leen anaki ki njëkkoon a wax ñu ne mu ngi nii toog maa ngi nii de mu ne ko yow lii nga wax moo mooy li mooy ay hadith yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoo créé càllale yi léegi imaamul Buxaari ci saase niñ ko ko waxee noonu la mokkal lépp ak seeni erreur ne ko yow hadis bi nga wax hadis yi nga wax premier bi lii lii lii lii lii lii loolu nga euh, euh, diw mi nga def foofu waru la nekk foofu keneen moo fi war a nekk da ngaa jaawale nangam ak nangam li jënt yëpp benn par benn ba gaa yëpp jeex gaa yi ne waa moo imaam am na xajar moom benn bi ñu nekkal lool ci muqaddima kii mooy bi mu def ci Sahih Imaamul Buxaari ndax daf def waa yow non allah allah allah imaamul xaafid na xajar gaa yi gaa yi dañ koo daj tet tet na gaa yi non saway ko de mu ne moom li ko gën a jaaxal sax imaamul Buxaari eh, al-Haafiz Ibn ci imaamul ci imaamul Buxaari du le fait que mu mën a réparer xadiis yu baaxul ak yooyu ak kii yu baax mais le fait que yi ak erreur yi xadiis yi ñu mu bari woon seen mu mokkal erreur yi ci saase nañ ko ko waxee la ko mokkale leen jëlaat mbir mi benn par benn benn par benn benn par benn décortiquer yëpp ku nekk mu teg la fa nga waroon a nekk ba rëbb na ki jub loolu moom c'est pas c'est pas chose facile du ko dégg ci kaw jamono ñu koy jay ki ne mën na loolu amirul mu'minin sooba nii nag moo di doon kilifa gu mag moo tax nee man sooba nee man masumaa bind lu ñuul ci lu kaw ci lu weex yaa ngi imaginer yaa ngi imaginer li mu wax ni ñuy tekki nee na mooy li ñuy amee ay feuilles dem di jàngi di jël ay notes te ñoom suñu njàng yi nga xam ne li ñuy bind bariwul ah non ñoom ay xadiis dañuy li ñu doon jàng sëriñ dañuy am sëriñ yoo xam ne ay centaine de sëriñ la ñuy am. léeg-léeg am na ñoo xam ne presque day jege ay cinq cent sëriñ yoo xam ne ku nekk da jàng ci moom di wër nag doo yës benn dëkk de comme ñu ne li ma jàng masumaa jël lu ñuul di ko bind ci lu weex mooy benn sëriñ masu wax may jël nag la wax manaan ko képp ku wax la nga wax capté naa ko te dootuñ de waaye saay saay saay nag loolu wax dëgg yàlla loolu nga neelu yàlla la boo xam ne man man bu ma ko prétendre damay expliquer bu ma taxawee naan loolu man am naa ko nii ñi ma xam vraiment ñooy gë- peut-être ñi ma xamul man nañu nekk di ci douter quoi ndax seen njort bu rafet buñ am ci man waaye ñi ma xam-xam nañ ne dañ naan sawaay nii moom xaw ma koor gee ko jàpp xaw ma lu ko dal ba muy wax woo xam nii waaye sawaay nga xam ne boo ko ne biim bu rek euh, euh, mu naan la je pense que kooku mu naan la ay fii mu ne moom moom moom moom lépp lu ñu ko lépp lu ñu ko wax rek kapte na waaw ci loo xam ne ay hadis naan haddasanaa diw haddasanaa diw ak gars yi li ñu bëree du mësula jël nag moom amuloon ay luñ naan samay xam nga yi ñoom ne dañuy yor téere yor ay kii yooyu bokkul woon ci affaire moom mémoire la ko boroom bi mayoon boo xam ne lépp ci biir xel mi la ko def waaw ba pare dëgër dëgër goo xam ne nee na mooy tadlis xaw nëpp nëppal xam nga xaritam bi su xaritam la woon <laughs> <laughs> <laughs> xaritam la woon kee Kuufa la ne woon moom Basra la ne xaritam la woon tam moom moom xarit la ñoom ñëpp tamit xamante woon na ñoom Imaam Maalik Imaam Maalik tamit seen xarit la woon quoi Imaam Maalik Medina la ne woon mais moom dane man euh, Shu'ba euh, rahimahullah man ma def tablis mooy nga ñëw di nettali xadiis naan an ci loo xam ne yow ki nga ko jëlee amaana kii déggoo ko ci moom même dee xam nga ne wóor na mais nga ne an ci diw alors am na koo xam ne xam nga ne nekk na entre ñoom nga nëpp nëppal noonu mu ne man may def loolu ci xadiis ma demoon njaaloo ji moo ma gënal may def loolu tellement moo la naan kat am na mu dalli suun yoo xam ne gaa yoo xam ne dañ leen a xam ak nëpp nëppal ci sama sëriñ ñoom Qataada ah <laughs> Eh? ñoom al amash ñooñu loolu man nii sooba maa leen man eh, eh, assuré naa leen ci seenu tagis mooy xamoon ne ay sëriñ lañu mag dañ leen fi gis ñoom Qataada ñoom al amash Sulaymaan ibn Mihraan al Kaahili voilà ñooñu nekkoon ay ponkal voilà mais dañ doon def tagis imam sooba nag nee man moom rahmatullah alayhi sama sëriñ ku ci nekk booy wax man damay xool damay taxaw rek di la xaar xadis boo wax ba pare ma ne la ma ne la yow xadis bii nii da koo dégg ci ki nga wax mais am bii parce que am dafa ambigu am mooy jëlee na mën na tekki ne man na day sous-entendre que ne nit ki dégg li mu wax ci ki mu ne moom la ko jële ci moom la ko jële waaye loolu tekkiwul exactement loolu mën a nekk ne am na ku nekk ci suuf da koo sute ne an jële nañ ci diw moom da doon déglu man moom dama leen di xaar rek bu ñu ma nettalee ba pare ma ne la yow lii yaa ko dégg ki ki nga wax moom nga ko am bi fi nga ko dégg boo nee waaw mu jël boo nee déet mu ne kon baal ma baal te gisoon nañ keroog li mu doon laaj ci <laughs> sala sa yaarum na salama <laughs> bi mu ko nettalee xadiisu yeneen saa salaam bi mu jëloon ci Abu Barza al-Aslami Seydina Soba nee na ñaata gisu ngeen keroog taxrij bi ñu koy def ñaata yoon la ko laaj dajeeg moom di ko laaj xadis boobu ngir dina leeru mbir mi ndax mais wax kuy julli la njàngaleen yonent bi alayhi salaam la du ñàkkul taalibe de boo nit ki di àndal ak xam-xam waaw loolu dafa am solo te sëriñ bi it warula mer le fait que boo xam ne noonu la mel voilà boo xam ne ak tasabbut alhamdulilah daa bëgg leer lu ci xam-xam bi nga koy jox mu teg ko fu leer c'est pas que wóol wula mais c'est que xam-xamu yonent bi alay saa la ñu nag ñi xalaate noonu naan bon sëriñ bi bu waxee rek baax na lool mooy problème parce que sëriñ bi du mafum du koo xam ne yàlla da koo ñoŋal man na am ñoo xam ne moom dalee dafa leen a wóolu alors que ñu mu wóolu wóoruñu moo daa nga gis yenn xadiis ay boroom xam-xam ne xadda xaddasani siqa buur daal dina may nettali loolu ci xam-xamu xadiis est dañoo war a jàpp wax ñooñu wala déet waaw am ñoo xam ne bu dee sa yow ay taalibeem lañ ko Maalik yi bu imaam Maalik ne haddathani thiqa loolu doy na man nañ ko jàpp mais est-ce que loolu doy na ci wàllu xadiis am na ñu ne si doy na parce que dañuy xool kooku est-ce que du jële ku dul ku wóor mais am ñu ne malgré loolu non non loolu il faut ñu seet ko il faut ñu seet ko parce que kooku mën na wóor ci moom voilà moom mën na am confiance ci moom am lépp parce que imam Malik du looloo ko dal moom Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq mais du looloo ko dal sëriñ boobu dëkkoon Basra imam Malik Makka la ko gis zaada Allah tashrifan wa takrima imam Malik seetlu ne kii bu ñu tuddee yeneen saa salaam ah moom daal mu jàpp ne kii xam naa ko baax non euh, euh, kële yi euh, Abi Tamima Kaysaan la gisoon noonu moom parce que ñoom dëkku ñooñ du sëriñam yi dëkk Medina ak yooyu dëkku ñoom moom mais par exemple ki ñu mujjee wax ni Ibn Abi Tamima Kaysaan as-Sakhtiyani rahmatullahi alayhi Imam Malik daa ñëw Makka quoi aj ji moom Medina la dëkkoon gis seetlu ko ab sëriñ la buy jàngale mais bu ñu tuddee yoneen saa salaam day jooya jooya jooya jooya jooy ba gaa yi yërëm ko quoi imam Maalik kii moom xam naa ko wóor la quoi après jële ci moom xadis moo tax ci moo waxtaan da ngay ah, euh, euh, euh, moom moom waaw waaye Abdul Abdul Karim lu mel noonu moo ko dal te Abdul Karim boobu dafa juum nag boobu mooy dafa moo <laughs> Abdul Karim daa jàppoon ne moom tam ku wóor la mu ñëw jële ci moom mooy benn xadiis bu nekk ci Muwatta boo xam ne càll leen dëgërul léegi imaginer foofu bu imaamu Maalik suute woon suute woon turam ne xa même bu dee xadiis boobu wér na feneen mais damaa càllale boobu noonu yoon boobu daa wérul parce que Abdul Karim wëru rahimahullah euh, léegi imaginer bu imaam Maalik noonu xaddatani siqa ku wóor daal dina may nettali ndekete yoo kooku la mooy moom ak wóor la xam ci moom mais am na ñeneen ñoo xam ne xam nañ ci lu ko moom euh, waaw kon nag loolu lu ama am solo la kon amirul mu'minin du dara ñuy fontoo ak ku nekk tëb di jàpp ne moom fii ma ne amirul mu'minin la déedéet xaafis kese eh, eh, imaamu Suyuti rahimahullah nga xam ne taalibe la ci imaamul xaafis na Hajar moom moo imaamul xaafis na Hajar muy génn àddina xale la woon moom baayam moo doon taalibe imaamul xaafis na Hajar léegi-léeg bu du fa doon dem da ko doon yóbbaale boo tax defal na ko ay ijaaza imaamul xaafis na Hajar defal imaamu Suyuti mais moom xale la moom daanaka yu bari sax conscient wu ci mais xam nga nit ku bari lu mu bind ay téere ci l'islam buñ gisee ku bind. bari dañ naan kii mooy Suyuti wu jamonoom ginnaaw imaamu Suyuti bien sûr dañ naan kii mooy imaamu Suyuti bu bu bu son époque tellement daanaka gis domaine bu imaamu Suyuti bindul set daanaka dañ naan existé wu kii xanaa bi yoom yëpp da koo toogoon ni bind quoi moom àggul fi imaam al-Hafiz na xajar àgg Allahu akbar kon nag kon nag ñu continuer mu ne kon haddathana Abdaanu mu ne kon nettal nañu ki ne Abdaan qaala mu ne axbarani abi an Shu'bata mu jële Shu'ba kon mooy ibn al-Hajjaj amirul mu'minin al-Atakiyu al-Wasitiyu al-Basriyu rahimahullah gane àddina 82 ba 87 ay wax la génn àddina 160 rahmatullahi alayhi an Abdul Malik mu jële ci Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jariya al-Qurashiyu Abu Amr ñi ne Abu Umar euh, al-Lakhmiyu al-Kufiyu rahimahullah gane àddina la 33 ci xilaafa Seydina Usman ibn Affan alayhim ridwanu rahim arrahman génn àddina gane àddina 33 génn àddina cent trente six moom dafa amoon cent cent trois ans la gat la la dund mu ne an Rib'i ibn Hirash moom moo ko jëlee ci Abu Maryam al-Ghatafani al-Qaysi al-Absi al-Kufi al-A'war rahimahullah génn àddina la cent ah moom muxadram la woon fuufu bu doon la moom ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, am na nag ñu wax la 82 ay wax la rahmatullahi rahmatullahi alayhi kon an Ribi'in an Hudhayfata mu jële Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman al-Yaman wax naa la ñenn dañ ne mooy Hisli am ñu ne déedéet Husayl di Abu Abdillah ah, ah, ñii ne déet muy Abu Abdillah rahmatullahi alayhi mooy Hudhayfata ibn al-Yaman ah? rahmatullahi alayhi Hudhayfatu ibn al-Yaman al-Absiyu al-Kufiyu al-Yamaniyu génn àddina juste bi faatee Seydina Ousmane juste après que la génn àddina ci njàlbéenu xilaafa Seydina euh, Ali ibn Abi Talib na 36 am na ñu ne Madayin la génn àddina am ñu ne mukku euh, fi nga xam ne mooy Kufa bokk ci saxaaba yi nga xam ne teel a tuub lañu naroon na fekk Badar waaye ñoo Abu Jahl ñoo leen noon ciix mook baayam mook baayam ñoo jógoon na le Uhud la jëkk a fekke quoi Badar keroog day do- mook baayam dañ doon dox quoi rek ñoom Abu Jahl liñ jàpp leen fekk ñoom ñu ngi ñëwoon ngir xare Badar mais ñoom yu ko yóbbuwoon sax léegi bi ñu leen nee ciix ne leen yéen ñii gisuñu la lu dul ne da ngeen di jàppale ci suñu noon bi Muhammad ñoom yóbbuñu la la loo xew ñu ne déet yéen après gars yi nag jox leen seen jox leen seen seen pacte quoi ne leen jox leen seen pacte ne leen non non ñun bu ngeen ñu libéré duñ ko jàpp boo leen boo leen libéré duñ ko jàppale ci dara waaw ñun duñ ko jàppale quoi léegi ñoom Abu Jahl léegi ñu dem bi ci yoon bi ñuy dem Médina dajeeg yoneen saa salam nag fekk Badar moomu quoi fiñ kàntoon mu ne yoneen saa salam ñun de daje nañoo ñoom Abu mais. Eh, waa Quraysh ñoom ñoo ñu jàpp nee nañu nag fekk boobu yoneen saa salaam seen xabaar jot na ko ba pare te ne ñëw nañ mais ñoom après lañ ñëw ne waaw gis na leen fekk boobu laajoon na prisonnier ya ñoom Seydina Ali jàppoon seen booy waa Quraysh mu jàppoon ba wax leen ñaata lañ yooyu yëpp jàlloon na ñoom ñëw liñ ñëwee ñu ne yoneen yoneen saa salaam nag ne comme que jullit ñi bari wuñ te gaa yi dañoo bari ñu ne ñun bon. Euh, dañ ñoo jàppoon mais jëloon nañ parti ci ci ñoom ngir ñu libéré nañ ñoo duñ la jàppale euh, mais loolu grawul ñun dañuy bokk ci xarab yeneen saa sam ne comme que waxoon ngeen leen ne du ngeen bokk ci xarab ma jàppale yéen dem leen rek te ñaan yàlla ndimbal ji seen kaw loolu moo tax moom fekkewul xare ba dara moom bàyyi <laughs> voilà <laughs> waaw bàyyi ji nag xusay la xis la gisoon nañ ne Uhud lañ ko faate woon non non waaye ñun lu ñuy wax mbokkam ma ci lamsaar yi waaye bi xare bi tiiwee ci bëccëg bi ñun lu ñuy def fii ñun moom mage nañ mage boo xam ne dee daanaka heure bu ne man nañu wax te ñoo dem fële bokk ci xare bi am saxaada ñu dem dugg ca biir mbooloo ma moom baayam xis euh, jullit ñee ko faat sax bi pëcc bi amee noonu Uhud kero comme que moom xàmmeewuñ ko gaa yi ñëw di ko ut si ngir rey ko xolay fa gis leen radiyallahu nan nan nan jullit ñi sama baay la sama baay la gaa yi dégguñ ko ñu rey ko après nag bi xare bi jeexee ren saa saa ne dañ koy jox indemnisation ah. voilà ay gëléem yi l'islam wax dañ ko koy jox mu ne déedéet loolu moom moom moom yeneen saa saa loolu doy na baax na ko